baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul inni nuhiitu an acbuda alladina tadcuuna min duuni illah qul laa attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom fukk bi ak juróom benn mu ne ko qul waxal ba léegi yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inni man den uhiitu dees maa tere an aabuda may jaamu de alladiina ñi nga xamante ne nii taabudu tad'uuna ñoom ngeen di jaamu min duunillaahi wëllif boroom bi tabaaraka wa taala yéen waa Quraysh ñi ngeen di jaamu ci seen xërëm yii man saa boroom tabaaraka wa taala moo ma tere ma leen di jaamu de qul wax leen ne laa attabi'u man de damaa toppul ahwaakum seen bànneex yii ngeen xam ne moo jëme ci ngeen di jaamu leneen lu dul borom bi tabaaraka wa taala qad dalaltu kon ay way kon de idan kon de kon sànku idan bu keroogee tey bu ma toppoon lii ngeen di seen bànneex yii leen jëme di jaamul leneen lu dul borom bi bu ma leen toppoon ci loolu de kon dalal du kon konoon de kon sànku naay dan bu keroogee wama anataman nag duma bokk bu boobaa de minal muhtadiina ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa taala gindi qul mu na ko waxal ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal ak waa qurayshi rek ñi ba léegi ne leen inni ala bayyina ne leen man dama nekk ci loo xamante ne nii dafa leer jóge ci sama boroom tabaaraka wa taala leen kon man damaa nekk xul <clears throat> inni man ala bayyinatin min rabbi damaa nekk ci li nga xamante ne nii lu leer la muy lii nga xamante ne mooy lislaam bi min rabbi tukkee ci ki nga xamante ne nii mooy sama boroom tabaaraka wa taala wa kaddabtum bi yéen nag loolu noonu ngeen weddi voilà moom ngeen weddi ko ba tëdd ci naaj wi ne dara ngeen ko dul gëm waa léegi kon mu ngi noonu le waa léegi bu dee lool la demee ma indi nekkul nag ci man wu na bi li ngeen di yàkkamti naan walla bu dee yaa nekk ci dëgg ñun ñu weddi ko ñun ñoo réer aywa li ñu ñuy tëkkoo na ñoo ñëw mu ne loolu nekkul ci sama loxo de walla <coughs> nekkul ci man ibihi kon nag inil hukmu dëgg-dëgg li nga xam ne mooy àtte ki nga xam ne mooy àtte suñu dëggante ki nga xamante ne nii moom de mooy boroom dogal bi bu bëggoon a wàcce mbugal mi ki koy indi kooku inil mu àtte boo bële ak dogal boobale ki koy wàcce nekkul ci loxo kudul illaa lillah ñeelul kudul borom bi tabaraka wa taala yaqussul xaqo moom borom boobu nag tabaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii moom de mooy mooy dogal li nga xam ne mooy dogalub dëgg bi moom borom bi tabaaraka wa moom mooy ki nga xamante ne mooy dogal dogalub dëgg bi de léegi nag <clears throat> wa huwa moom borom bi tabaaraka wa taala xayrul faasiliin mooy ki gën ki nga xam ne mooy taqali diggante nit ñi li nga xam ne moo leen dox seen diggante yi de mu ne ko qul ba léegi waxal law anna indi dëgg-dëgg bu woon fi man maa tastajiluuna bi li nga xam ne moom ngeen di yàkkamti muy mbugal mii ma leen di tëkkoo ngeen naan nagaaw ñëw bu dee dëgg ngay wax mu ne suñu boroom ne ko waxal ne gis nga bu ne woon ci man daal sama cooborey kese ci sama loxo la ne man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam kononte kon bu boobaa la qudiya al-amr kononte kon de moom daal nañuy dogal mbir yi sama digganteeg yéen mooy kon mbugal mi daal na leen bu yàgg mu daal di jeex bu ko defee nag la qudiya kon dees nañu àttee dees nañu daal di tàqali al mbir mi de bay nii sama diggante wa baynakum mooy li ñu wutale bu boobaa kon léegi laax moom dogal bi daal mbir mi leer nañ bu ko defee ñu xam kan ku nekk daal féete fa nga war a féete kon mu ngi noon kon bay nii wa baynakum konoonte kon sama digganteeg yéen moom jeex na mbir mi moom de toute façon mooy ne lijjanti nañ ko mu jeex léegi nag wallaahu tabaram bi a'lamu mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg bi zaalimiina ci ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi de di kat yi mu ne wa indahu te ca moom mooy borom bi tabaaraka wa laa la ne mafaatihul gayb li nga xam ne mooy caabi yi nga xam ne caabi kumpa caabi kumpo yi de ci loxoom la ne laa ya'lamuha kenn na xamu ko illaa huwa ku dul moom borom bi tabaaraka wa ta'aala wa ya'lamu ta mooy ki xam dëgg-dëgg maa fil barri li nga xam ne moo nekk ci jéer ji wal bahri ak lépp lu nekk ci géej gi rek moom moo ko xam de wa maa tasqutu min waraqa te amul dara luy rot ci ab ab ab xob boo xamante ne day jóge ci li nga xam ne mooy garab rot illaa ya'lamuha lu dul ne borom bi tabaaraka wa ta'ala moom de xam na jamono ja muy rot ak ba muy rot yëg na ko te xam na ko wala habbatin amul benn pepp fii dulumaati yi bu nekk ca lëndëmu suuf sa nekk ca biir pepp bi ngeen dugal ca biir na muy yëngoo muy pepp dugub bi wala basi bi wala yooyu bëgg koo ji wala gerte gi la mooy pepp boobu la nekk ca suuf sa ca lëndëmu suuf sa sax wala ratbin borom bi xam na ko wala ratbin waaye du caagante ni dara lu tooy wala yaabisin du caagante ni lenn dara dara dara loo xamante ne nii lu wow la de illaa <clears throat> lu dul ne fii kitaabi mubiin mu ngi ci téere boo xam ne bu leer la boroom bi bind ne léppam amul dara looy loo lële loo xam ne lu ko rëcc la de xam nga laay bii nii wa indahu mafatihul ghaybi moom la al imaamul buxaari rahmatullahi daaldi solo jaale ko ju jële ci saydina wa mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mafatihul ghayb yi nga xam ne ñooy caabi kumpa de xam juróom lañu laa ya'lamuhunna kenn nag xamuleen illa allah ku dul borom di tabaaraka wa mooy gi nag mu commencé di lim laa ya'lamu mata <coughs> taqumu saa illa allah ne kenn xamul kañ la li nga xam ne saa di taxaw ku dul boroom bi tabaraka wa taala walaa ya'lamu ma taghidul arham illa allah li nga xamante ne moom la mooy buumu jurukaay yi ndayu mooy biiru soxna yi la nga xam ne moo fa nëbb nekk fa mooy ne loolu lële kenn xamu ko lu dul boroom bi tabaraka wa taala walaa ya'lamu ma fi ghadin illa allah mu bi kenn xamul lii xew suba ku dul boroom bi tabaraka wa taala walaa <coughs> nafsu nafsun bi ayi ardin tamutu illa allah te benn bakkan xamul ban suuf lay faatu kurul borom bi tabaraka wa taala juróomeel bi mu ne walaa ya'lamu mata yunzilul alghayth mata yanzilul ghayth illa allah te kenn xamul kañ kañ la taw bi di wàcc ku dul borom bi tabaraka wa kon nag mbir maa ngi noo nele la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di lim te lii yu mel ni gisoon nañ ko tamit yàgg jiitu woon na ñu gisoon ko fi nga xamante ne nii mooy bi muy wax ne inna allaha indahu ilmu saa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa maa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun xabiir loolu gisoon nañu ko bi nga xamante ne nii mooy jàlloon nañu daal di woon koy gis moo tax ci musnadu alimaamu ahmad suñu borom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee boobu mawlaana ibnu mas'ud moom dane uutiya nabiyukum jox nañu seen yonent bi de sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne nii kulla shay'in ghayra xams ba mu des juróom yii nii mu daal di lim nii lii ne yii nii la loolu nag ay am na nag ay wax yoo xamante ne nii yoo xam ne ba ñu fa àggee mooy tuddoon nañu ko ci saar boo bële bi nga xamante ne nii moom la lenn ci boroom xam-xam yi di wax naan yii nii nii mooy ne est ce que daa nekk loo xamante ne nii dañ koo joyal que ni kenn boroom bi day wax ne kenn kenn xamu ko xamalu ko kenn wala boog mooy ne waaw xamalu ko kenn ci lu ci lu jiitu waaye nag am na ñoo xam ne bu ko neexee mu am lu mu leen ci xamal te loolu comme li nga xam ne mooy nekk ci arxaam yi loolu dañuy gis ne ñenn ñoo xamante ne Seydina Siddiq ci boppam radiyallahu anhu keroog bi muy waaj génn àddina gaa yi ñu naan ko muy mu muy wax ne miraasam nii ak nii lay demee ñu ne ko waaw mu am paar boo xam ne da koo tege nee benn paar teg ko nee ñu ne ko waa lii nag mu ne mooy pour ki nga xam ne soxnaam si nga ki nga xamante ne bint Xaarija moom dafa ëmb te doom ju lii la ëmb wax doom jooju ne kooku noonu li mu ëmb mooy lii pour moom la te ba mu ba mu génnee àddina kooku juddu daa dajeek li nga xam ne loolu si Siddiq wax xam nga loolu mooy ne est-ce que kon borom bi xamalu ko li nga xam ne moo nekk ci biir arham yi dañ naan ah kon xamal nag ko te loolu moom lu lu lu lu lu bari la yu mel noonu yoo xamante ne nii ci borom xam-xam yi ci nitu yàlla yi yoo xamante ne nii yu mel noonu moom dalee na dal kon nag ci la ñuy xame ne moo tax li leen borom xam-xam yi radiyallahu anhum di wax ne yii nii nii am maxsuus la mooy loo xamante ne suñu borom da mooy daf koo wax ci lu joyal waaye nag mooy dañ ko tënk walla mooy comme rek. bam ne li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa laa doon wax ci wàllu bi ñu nee waa malaaka yi sujjóot leen ñoom ñépp ba mu des iblis léegi yoon ñu ne du malaaka yi voilà loolu du malaaka parce que kari kii ñi nga xam ne muqarrabuuna yi ñi nga xam ne bi na yi gaa yooyu ñooñu ñoom de toute façon ñooñ bokkuñu ci woon kon loolu leeraloon nañu ko te lii nii mooy par exemple li nga xamante ne nii <coughs> mooy euh, euh, lii xew suba xam nga léeg-léeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di won xabaar yu saxaaba yi loo xamante ne nii mooy ñëwagul voilà te ñun ñii ñu ngi dund ci li nga xam ne moom moo ko xabaare woon loolu day wane ne kon waaw mooy yàlla moo xam mbir yi ci lu ñu joyal waaye nag moo koy xamal ku ko soob voilà loolu nañ koy mën a dégg parce que sinon yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nettali ci yoo xam ne suba day xew doon ko wax saxaaba yi radiyallahu anhum naan leen suba comme comme comme rek keroog duñ naan gadan ne leen suba di ngeen wàcc fi nga xamante ne ayna Tabuk fi nga xam ne ta foofu masu dem loolu borom beeg ko xamal voilà ne ko di ngeen la sa tari duuna ayna Tabuk bu ngeen demee bu kenn laal ci ndox mi voilà loolu ak nga xam ne moom lay nettali naan yawmal qiyaam lii way xew balaa yawmal qiyaam ashratu saa diis yu màgg yoo ak yeneen yi nga xam ne moom la wax ba Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu ne xam na ko ku ko xam jàpp na ko ko jàpp fàtte na ko ko fàtte loolu lépp nekk ci kumpa goo xam ne suñu borom ndaxa nee na kumpa liy xew suba kenn xamu ko ku dut moom waaye xamal na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal na ko sax ay taalibe yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag moo tax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng ci wax yi te tamit taw bi bu dee taw bi da ngay gis ne météo li muy def day wax ne par exemple suba day taw parce que loolu nekkul loo xam ne ci affaire asaaloo la ko teg di di tâtonner non moom lu muy def daa am ay satellite yoo xam ne yu koy wan ne ko nuages yi niir yi day jóge fii yii jóge fee yii jóge fee te waxtu sàngam biñ ko calculer mu tegu ci ay calcul leer lañ war a daje tax ngelaw yooyu bu ñu dajee fii niir yooyu li ëpp dañuy taw moo tax ñu naan bi prévision te daanaka ñoom lu bari li ñuy wax noonu lay deme bu boobaa mënoon na ñii li ñu wax du dëgg malgré ne gis nga taw bi moo tax yooyu noonu loolu surtout li nekk tamit ci biir nday yi loolu tamit loolu yépp mooy daal yu mel nii ci moo tax loolu daal mooy wax jaa ngi noonu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa bi nizaati maajid fu na wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin